الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حق حمده الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله تعالى من حال اهل النار الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإكراما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ورا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ñoo ngi nuyu mbokk ci jullit yi di fekk yëpp di leen ziyaara di leen baalu xaq di ñaan borom bi tabaraka wa taala yal nañu yàlla boole baax képp ku fi teew rek yal na yàlla jéggal say bàkkaar yëpp bàkkaar yi zahir yi ak yu baatin yi bàkkaar yi nga tey yi nga teyul yi nga def ci guddi yi nga def ci bëccëg bàkkaar yu loxo yi yu tànk yi yu xel yi yëpp yal na ko sama borom jéggal bi jaari sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla li ñu suturaale ci àdduna yal nañu suturaale noonu suñu biir bàmmeel yal nañu suturaale noonu yawmal qiyaama yal nañu boole kuréel bi njëkk a daje sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñuy njëkk fëgg buntu aljanna ñu ubbi ñu dugg te ku ko dugg dootoo génn yàlla na yàlla boole ci kuréel googee bi jaahi sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam euh, yërmande bi ñuy ñaan ak njëggal ci ak xéewal yi yàlla na ci son yàlla son borom defal cër bu rëy suñu bàyyi morloom yàlla na ko yàlla yërëm na ko yàlla baal yàlla na yàlla jégal yàlla na yàlla teral tëraayam ci biir suuf yàlla na yàlla yokk leeram yàlla tax ñu ci barkeem ndax bu mook euh, baayam yu tedd mook maamam yu baax mook sëriñam yu baax yi nekk fi ci kanam su moom xaj ahmad baro xaj muhammad radiallahu anhuma ak euh, seen mbokk taalibe yëpp yàlla yàlla jéggal leen jiyaari sayyidina muhammad képp ku teew nga am sa ndey wala sa baay wala sa nijaay wala sa maam dem yal na yàlla jéggal ko soxna su tedd si nga xamante ni moom la ndeyam dem bërki dem muy soxna maam Diop di yaay soxna Anta yàlla yàlla jéggal yàlla baal ko yàlla sural ko ñu bi seddee dee gi seddee noonu yàlla léppam seddee noonu yàlla bu mu gëstu njabootam mukk yàlla bu ci kenn gàtt yàlla bu ci kenn dëng yàlla bu ci kenn yàqu yal na yàlla téye leen ba bu kenn wax ne suñu yaay nekkoon yal na yàlla téye leen boppam jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa tabaarakallahu léegi nuyu waa kër gi yëpp di leen ziara ziara soxna si keroog suñu koy nuyu taalibe yi taalibe yi ku ci bëgg nuyoo da dem foofu nga jël ko ci nuyoo waaw bu dee xam nañ démb waaw waaw seen maam Alxaaji Ahmad Baro radiyallahu taala anhu seen maam ñoom ñii góor gi Masamba Loom moom lañ njëkk may wér de salaat al fatiha doy na cëpp doy na daraja doy na maqaam moom la njëkk a may wérdu tijaan te góor gi daf ko seen muy ñëw rek moo ngi toog ak ci mbokkam ak ay nijaayam ne leen sama sëriñam ngeen di ñëw te boobu xamagul maam laa ji noonu la ko daan gi xamagul ndax kii góor la wala jigéen la laaj ma xam mu ne moom mi wax loolu xamagul ndax kii ñëw góor la wala jigéen la mu ne gis ngeen pënd bi di ñëw kee ñëw mooy sama sëriñ waaw fekk gu maam lay xam borom moo ngi demoon ngir jëli ndeyam soxna Fatimata Ndaw ci Bawol foofu waaw histoire bu gudd la waaye moom la njëkk may wér alaaj Muhammad Ndieguene tamit góor gi sàmbaloo moom la njëkk may wér di salaatul faati waaw waaw moom la njëkk may wér ci yàlla baa bi mooy doom ji de ci dëgg ndox ak yeneen yeneen waaw ñun ñii duñu ñii dañuy lekk seen xaalis bu baax waaw ñu koy lekk voilà Mouhamed Ndieguène moo wax kenn nettalu ñu moo wax ne seen maam Matambaloo su ne gàmmu ñëw na niñ ko daan yégee mooy riiru jillee nii ak riiru fas yi yii mu sëf leen dugub yii mu sëf leen gerte yii mu sëf leen mboq yii mu sëf leen bëti mongo ngoog lii mu defar ay cere sëf ca yii mu jël ay peñu suukar sëf ca ah ma yii mu jël ay fruits sëf ca waaw riir moomu ci lañ daan ci la jànkeen doon yëgee ni gàmm ñëw kon moom dafa bokkoon ci agent précurseur yi nga xamante ni duñ ko séenaan rek xam na ni Seydina Muhammad a ji sallallahu ñu ñàkk daan ko keroog ñu dee incha allah waaw. xam nee na def na ko ay at waaw suñ toogee ba càgg rek ñu dégg riir yi dégg fas yi dégg gilleen yi ñoo ngay waaxu di ñëw ñu ne ah masambaloo ma ngay ñëw waaw su ñëwee teraanga wàcc fi ñu waajal ci gan yi gàmmu ci teral ci gan yi mu soog a dem ba mu fi jógee tamit njabootam gi yëpp waaw non non ci ci loolu lañu wëy waaw waaw ci loolu lañu wëy ba gerbaat ya mujj saa dugg ña sant Jóob ak ña sant Seen ak ña ñu mujj leen laawaale téye waaw ba tabarakallahu yàlla gërëm ko. waaw njabootam gi ay wëliw lañu borom yi xam-xam lañu borom yi baatin lañu borom yi cër lañu waaw demoon na ba yeneen mbir mujj dugg ci diggante bi loo xamante ni du waxu mbooloo waaw tabarakallah ñun ñëpp di ay nit ñu baax koo ci seenaan nii rek xool ko nii rek xam ni ko baaxul ki nga xam ne ne tey moo ay mooy bàyyi ñoom suñ Malick ñu suñ taal bàyyi moo lom kooku contemporain la waaw gis nañ ko ñun ñi xam nañ ko fekk nañ ko marché fekk ñëw na ci rajo Mouhamed Ndieguène ñëw ziar toog waaw tabarakallahu xam nañ ko waaw Salah Mouhamed ci boppam moo doon nettali mbiram bi ñuy soog ñëw fii waaw bis moom may nettali premier jour bi fi góor gi ñëw waaw tollu ca kaw ñuul ko def ñaari mètre ba jéggi ko moom may wax ni mu solo woon yëpp ñëw taxaw waaw <laughs> tabarakallahu ak ba ba mujj ko ba mujj ko ñu naan wëlu yu la wëlu yu moo mel loolu wëlu yu moo mel loolu waaw wëlu yu ànd ak ku baax dafa am solo de ànd ak ku baax dafa am solo waaw di nga soppeeku defaru te yëpp di soppeeku defaru baax te doo ko yëpp bala nga koo xam rek ngay waaj a dee wala nga dee waaw nekk fa nag nekk ci xitmaam nekk ci tarbiyaam fonk góor gi ko gëm ko yaakaar si lool respecté lépp lu bokk ci moom demoon na ba njabootam gi ñoom ñëpp ci doxam la leen daan teg waaw sunu baay yaa ngi ñi ma tudd seen tur ndax xorma waaye ñoom ñii sëriñ mag si ngeen gis si yëpp moo leen daan jël di leen di leen teg ci mbaggam ngir bëggale ko laaj Muhammad Ndieguene waaw di leen waaw saako ceeb yu mag yi sa maam ci boppam moom ak ci noppam ci gémmiñam mu wax ne cent kilos yii bu ci nekk taalibe yi dañ naan bokk di ko jàppandoo ngir dugal ko ci biir kër moom ñaar na daan bokk fii bokk fii benn bokk fii benn muy ñaari cent kilos waxuma cinquante kilos de ñaar te ñeenti ndongo ñooy dem ku nekk jàpp benn poñ pour saako juróom fukki kilo bi dem cinquante kilos bi waaw te loolu fas fas rek la dogu la kon yàlla yàlla fay ko coonoom ci pays bi yitteem ah, liggéeyam ci xadara bi yàlla fay bi jaay Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam moom luy njabootam ak lépp lu bokk ci moom fa tabarakallahu ah nii la nii la nga juróom-ñaari asamaan ba juróom-ñaari suuf est ak ouest ak nord sud ak centre bi yëpp foofu dem nga wax ne njabootu alaaji Muhammad Ndiéguène ñooy ñëw ci kër Baye Mor di fa ñaan foofu dem ñu ko déggee di ci teg benn kàddu lu dul lu yella jeex na waaw te am solo dafa am solo dafa solo waaw seen maam laaj Muhammad daan na ko su xale yi yéen yi ñëwaat nuyu ko mu ne ah ñëw nga sa de kenn du la laajte dégg nga kenn du la kuy sa bàyyi du ah waaw toogal bismillah toogal fii waaye am xam doo fa demee dina la laajte dina laaj ba mujj gi dañuy sonn ab golo lan lay mujj def golo lan lay mujj def baa ngi jox la douche neen dënt ci di tëj yàlla parce que xamuñu la te pourtant doo demoon feneen nekk fa sang la la ñuy joxe ñu jox la ca nga dem bay joxe yow am bay maye waaw da ngay nekk actif gis nga gis nga gis nga wëliyu piir sëriñ piir du am ay passif passif baaxul sëriñ bii day fexe ay taalibeem actif comme moom ni mu activé dégg mooy defaru bay defare waaye lu ñu wax rek nga ni groupe nii dof dof ko xulli ba dëgg lamta rek nangam nangam di di di di di di sa milieu di di noonu da defaru di defare ba kooku su génnee dem feneen baa mu dem ci leneen baa mu dem ci beneen dëkk jaamu yàlla yi gis lu nekk ci moom te nekkul ci ñoom ñu topp ko ça c'est très loolu nag moom la mag ñi defoon waaw tabarakallahu Baye Mor mujj yàlla defal ko cër yu rëy cër yu rëy soo ñëwaan fii bu ci néegam bi lu mu gàtt gàtt mu sërxal la daal wax la secret bu rëy ci lu yomb nag gratuitement waaw ko fonkoon yu la course yu ayatul course yi yàlla joxoon na ko wallahi la am yàlla joxoon na ko secret rëy waaw course yi hmm, wallahi la am yàlla jox na ci secret bu rëy yàlla wan na ko ci lu bëri ci li muy jëriñ fële ak fii yàlla xamal na ko ayatul kursi dafa am doole mooy sayyidatul aaya su ne la sangu aaya alquran bu wax leneen neen mooy ayatul kursi ayatul kursi yeneen nee na nee na nee na képp koo xamante ni heure boo jullee jàng ci benn mu ne dee rek la cay dem àjjana dee yow dee nga dem nga àjjana dee nga dem nga dee nga rek àjjana directement ayatul kursi heure boo jullee jàng benn dee nga dem nga aljanna yow sooy dee dem aljanna li neexul Seydina Muhammad ko wax lu mu wax lu wér la waay allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqq bil-haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wallahi yonent bi lu mu wax dëgg la wallahi yonent bi lu mu wax dëgg la wallahi yonent bi lu mu wax dëgg la waaw gis nga lii euh, euh, Hassan Hassan ibn Sabit radiyallahu anhu ah mu ne wa in wa in qaala fii yawmin ah maqaalata ghaa'ibin fa tasdiiquhaa fii dahwati yawmi aw ghadi ah, ñi ñoo mën a ñii ñoo xam Seydina Muhammad waaw xam nga moom Hassan ibn Sabit dañuy wax ni mooy le premier défenseur du prophète ci wàllu euh, euh, joxalante ay kàddu xuloo wala bindante ay way Hassan ibn Sabit ci ñi dàqoon na woy ci arab ci la ko gis nga moom dañ ko jëloon def ko li sunu mbokk newtaane di wax mercenaire lan mooy mercenaire ñii ko bëgg ñii ko bëgg laa wax ana ñii ko bëgg Abdoulaye Dior mooy maitrise jërëjëf de jërëjëf yaa ngi ko jox la ci baal jërëm barke Cheikh Biya mooy rek waaw da lay bismillah xam nga yow bokkoo ko loolu furut la mën nga Hasan ibn Sabit say say Makka yi dañ koo jël def ko mercenaire mercenaire lan ngir mu toroxal yonent Yàlla Muhammad allahu akbar ngir mu xas sayyiduna Muhammad ngir mu bind ci moom ay woy yoo xamante ni su ko Muhammad déggee xol bi dagg ba mu dee ngir mu mu mu bind ci moom ay woy yoo xamante ni su ko waxee Muhammad képp ku toogoon Muhammad di ko jéppi ba jub ko ci fa Muhammad loolu la ko waa Makka say-say Makka yi fayee def ko mercenaire ngir mu yàq Muhammad yàq Muhammad yàqal Muhammad ndekete yoo boobu ci loolu ci la defaroon nekk Xassane Diop boobu mën naa taxaw léegi léegi léegi léegi léegi léegi wooy mille vers mille mille mille bëy mille mille vers poète la woon kooku du poète ëpp na poète poète nee la bokk pour ñu grawal bi tuuti c'est un poète nee su jàngul sax poète la suy tuuf ni sax poète poésie la lu lu du nuyu sax poésie la junni way mën na ko way léegi su paree jël li mu waxoon ci suuf dernier way bi yéegalaat ko mu nekkaat ca kaw nga wax léegi junni way mu répété waat junni way yi way bu nekk bi nga way mu defaat te benn way ci suuf muy ñaari junni way te soo ko waxaatee mu waxaat lu ko léegi xam nga ni kooku kooku mooy poète bokk te ñi nga xamante ni xam nga il y a une différence entre un poète et un versificateur bokkul poète ak versificateur bokkul kii professionnel la kii amateur la mooy li ñuy wax le facultés innées et acquise jàng leen seen leçon yi acquise quatrième ngeen koy jànge faculté innée lu mel ni namp sa weenu nay kooku kenn du ko jàng faculté innée la faculté acquise mooy lu mel ni football lu mel ni menuiserie yooyu dañ koy jàng soo ko jàng doo ko mën am na yoo xamante ne dañ kii dafa judduwaale wayam moom ba juddoo la way judd xasaan ñëw ñëw ñëw ne day yàq ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xool xool leen ni xew Hassan dafa ñëw naan ana Muhammad ana Muhammad gaa yi nëbbu ko Muhammad mu ñëw gis benn waaye rek taxaw di di ko way naan ba ma ko xoolee kanam nga na mu rafetee bët yi rek la koy weex weex furr la koy ñuul ñuul kukku jëba daal di talleeku ba mel ni dañoo jël or sànni ca kaw ma nga ñett gaa ngi tiit sib ba ci diggu jëba moo nga lexam yi moo nga rafet ba mu mën dinu jël jamaa lay ko ba mu ba mu ba mu ba mu ba mu woyof mel ni suuf ñu xëpp ko ci lex ya suy suy suy su soo soo gisee ñàkk ya moo ngi xeeñ di xeeñ mist di xeeñ parfum yi nga xamante ni moo gën a am solo ci àdduna yéen yaa ngi sëq sëq ba rafet ba na war a mel mu mel ko sikkim baa nga yam lu mat ñaar fukki ba jaww moom ci biir di xeex ci biir mu mu nekk couleur bu kese bu rafet ci biir mu ngoog mu ngi ne nopp ya moo ngi taxaw soo ko gisee xam lii ay nopp la mu ngoog bëñ ya moo nga rafet def nag ay ay ay ay ay ci seen biir suy wax leer gaa ngi génn mel ni jant boo xamante ne moo moo ngi mel ni jant weer wii weer wu fukki fan ak juróom gis ngeen ni mu leeree mat sëkk mu ne di mel di wax day mel ni rayon solaire muy génn ci gémmiñam ga commencé di tagg waa di ko tagg di ko tagg di ko tagg di ko tagg ba caag mu ne kii leer bi ñu tam ci kanamam bi sax tax na mu Seydina Muhammad liggéey bi yàqu la mercenaire bi xam nga ni mu dugal durée du tiimee temps yi góor bi puus ci biti la koy dóor parce que lañ fay fay fay mu ëpp mercenaire la buñ jëli Louga pour mu buggal te yow sa adversaire yow cent mille nga ko fay sa adversaire fay na ko cinq cent mille ak ay dàll hein may ko scooter ak lan ak équipement wutal ko liggéey ne ko weer wu jot ñu koy def ci biir juróom kooku su kii nee say nu muy def day fa xasal wala mu bàyyi ba matt bi tam yu biir ñu ne moom rek lañ yaakaar mu daal ne daal ci crise cardiaque ñu yóbbu hôpital su paree dem jëli cinq cent mille Hassan ibn Sabit mercenaire la woon ngir yàqu Muhammad waaye ba mu taxawee ba jàkkaarloo Seydina Muhammad dafa taxaw di ko way te xamul lu tax m koy way mu taxaw di tudd leeram gi taxamu lu tax di tudd kanamam gi taxamu lu tax muy tagg yaramam wi benn kër bu nekk mu taxaw di ca way di ca wax lu baax di ko màggal di ko tagg di ko màggal di ko tagg di ko màggal daal di dellu ci yéefar yi ne leen gis ngeen bi ngeen ma yabalee ci Muhammad Rasulullah wallahi au lieu que ma xas ko dama gis ci moom ci lu rafet moo jéggi day wax ba mënatuma koo xas daane leen gis nga yéen a ma jëloon sax pour ma nekk mercenaire bi yàq Muhammad léegi jeex na man maay ci la commencé nag fu mu tollu muy bind ay way di tagg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xoolal dëgg li mu wax am na way yu bëri yu mu wax mu ne mooy yonent bi nga xamante ni moo ñu indil diine ginnaaw ba ñëpp découragé yaakaar ni sawara lañ jëm ginnaaw ba jaamu yàlla yi nekkewuñu woon lu dul jaamu xërëm mu ne mu indil ñu diine xamal ñu aljanna ba noppi bëgguloo ñu ko déglul ah basharana jannatan wa anzarana naaran ma ngo mu mu mu mu xamal ñu aljana ba noppi bëggloo ñu ko wax ñu safara xamal ñu ko ba noppi ragalloo ñu ko xamal ñu lu xaraam xamal ñu lu dagan xamal ñu ngor xamal ñu diine xamal ñu fas-fas xamal ñu baay day yërëm doomam doom day respecté baayam xamal ni mag day respecté day day yërëm rakam rak day wet magam góor jigéen dañ koy xormaal jigéen mooy machine yàlla ci kaw suuf góor mooy ki nga xamante ni moo war a def lépp xormaal jigéen topp tooko Hassan commencé di wax lu yéen yàlla Muhammad def ci kaw suuf ba mujj gi adduna bi yëpp ne mbir am na kañu yebaloon ngir mu xas Muhammad moo ngi nii defatul benn métier lu dul taxaw di sang Muhammad rasulullah loolu moo tax mujj gi mu ne gis nga Muhammad mii ñu ne mu ne fa in qaala su waxee ah fil yawmi aujourd'hui tey maqaalata ghaibi waxu koo xamante ni nekku fi mooy waxu suba waxu koo xamante ni dafa rakaaji wala dafa mandi mu ne fa tasdiquha mu ne lii vérifier wax jooju fii sahwati al yawmi aw ghadi mu bis dina jot jant bi génn ba ne ba kenn dootu ñemee weer di ndax lii jant la wala jant mu ne bis boobu mooy bis yonent yàlla Muhammad lu jamono di gën a dox rek waxu yonent yàlla Muhammad ba di gën a wér waxam di gën a wér jamono di ko gën a nangu ñi ko gën a noonu ci kaw suuf seeni njaboot di fàttali bi fekk Muhammad Rasulullah xool leen keroog wax naa leen ne bi ñuy jugee Makkatul Mukarrama di dem Madina Muhammad la ak Abu Bakr as-Siddiq Mus'ab ibn Umayr moo demoon jiitu ji mais bi yonent bi di jóge waat Madinatul Munawwara dem Makkatul Mukarrama mat nañ fukki junni dix mille personnes gars yi yaakaar ni loolu mooy iza jaa nasrullahi wal fath Muhammad ne leen déedéet déedéet du loolu ëpp na loolu ëpp na loolu fi ñu toll foofu la toll waaye ci kanam tuuti mais adduna yëpp dinañ dégg la ilaha illallah muhammadu rasulullah bi ko Muhammad di wax am na ñoom ñoo ngi ko gëmoon rek ak pas-pas mais scientifiquement xel ma xalaat ma lu lu jafee lu jafee nangu la waaye xool leen tey jii dix mille ñoo jóge woon Madinatul Munawwara dem Makkatul Mukarrama fekk ci gaaya yonent Yàlla Muhammad dugg fa triomphalement ànd fa ak doole ak pouvoir ak mën-mën ak xam-xam xool tey ñoo ngi ci un milliard six cent millions de musulmans un milliard milliard mooy mille millions un milliard six cent millions de musulmans Afrique noire gi rek quatre cent douze millions lañ ci wax la ilaha illa allah muhammadu rasulullah te ñi ci ëpp te ñi ci ëpp li ci gën a neex gën cee daw yaram xoolal li ci gën a daw yaram mooy gis yi xol yëpp moo ko gis sallallahu alayhi wa sallam seen yi xol yëpp waaye gis ñu sax ku gis ku gis ku gis muhammadu rasulullah wala ñu ne cinq cent soixante dix ba tey sëñ bi ñaata at la ah cinq cent soixante dix ba tey deux mille dix ñetti siècle ñetti siècle moo te bis bu message yu l'islam di gën nekk d'actualité bis bu nekk mu mel ni Seydina Muhammad génération deux mille dix dafa mel ni ñun la yàlla yabalal Muhammad rasulullah loolu mooy mooy ni message am c'est un message universel et universaliste mhm. universel loolu yàllaa ko def universaliste mooy day dem day dem day tàkk day dox day gën a yaatu muy na li may wax Abdul Aziz ñoo ngi moo ngi tudd Didi jóge ca almaañ ku leen gën a bañ Muhammad ku leen gën a bañ yàlla ku leen gën a fonk sàngara naan ku leen gën a bëgg rey nit ku leen gën a fonk prostitution amul ku leen gën a dëgër xol dëgër xel dëgër bopp dëgër fit saay saay gëmoo li ma la wax gëm nga ko waay soo gëmul ma jox la gëm nga ko gëm ko ne ma lu tax Hitler allahu akbar kabiran Hitler a say say ko Hitler baaxul Hitler baaxul te Hitler kat mook maar mi ñoo tollook wala arab jaw mi xolot nii la toll muqaddam wallahi nii la toll Hitler tubaab yi ne ñoom dañuy ñëw coloniser Afrique di loolu lañu wax Hitler ne moom tubaab yi lay dégg ma tubaab bi nee nañu Afrique la ñu coloniser de Berlin ñu bëgg a seetlu ah, Afrique noire kii xa Hitler ne yéen yéen dem leen coloniser man ma coloniser leen yéen ñu coloniser ji ni nit ku weex ak nit ku ñuul da leen di boole def leen tira tiraatu dàll tiraatu dàll tiraatu dàll mu ne benn race baaxul benn race baaxul lu dul race. daa ngi lay jënd kaw race aryenne la race aryenne mooy nit ñu ngan bi ñooñu seen kaw yu weex pour te kat xoolal Hitler lii war nañu ndox la xoolal moom du aryenne bokk ci race aryenne Hitler gis ngeen ko saa bi nu mel daal ñun kukk bokk ci race aryenne xam nga loolu moom dafa li muy woote moom bokk ca. nee na race yëpp baax na benn baax muy race arrière te moom bokku ci race léegi mu ne sax léegi moom moo yàlla léegi am benn docteur yaakaar naa Okoor la tudd mu woo ko ne léegi fexeel wutal ma ay quelques ñu ma wax ni ñoom arrière lañu ñoom nga fexe ñuy jur lu ñu jur muy arrière te nga fexe bu kenn jur benn nañ jur ñaar wala ñett wala ñeent ñoom suñ ñëwee allemand yi ci des yëpp maray leen ñoom fexe arrière yooyu ñoom ñu def ci at bi éclair ci la nekk nërmeel jamono nërmeel adduna tey tey ku nekk mu def ko di rey nit ñi suñu mbokk juif yi xool leen mu leen def ñu gars yi leen di dóor ak di rey moom li muy wax mooy ah, sëñ Modou am nga fuur waaw sa fuur pour la la lakk mburu mun na déedéet bu lakk ci mburu waaw lu ma koy lu may dee loo dee fuur bi mu ne dama ciy xaas juif séddale ma buur yi ñaar bii rossi la bii saaf bii laay rossee gars yi suñ paree ñu tëmbal leen fii fii saaf leen jeex na lim ci day kenn xamul bën lim la kenn xamul bën lim lim la moo tax euh, bi ma déggee Reisinger xam ngeen Reisinger ah xam ngeen mooy le pape Benoît XVI tuddul Benoît XVI ah allemand la bu leen ko fàtte Joseph Ratzinger du benn pape Joseph Ratzinger moom itam foofu ci Allemagne xam ngeen xaw na benn bés toog na fii ci àdduna bi yëpp muy saaga Muhammad Rasulullah ñun dañoo baax rek kon li ñun ñu toll ci quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans Sénégal kilifa gu mag gi jiite yéefar yooyu yëpp. taxaw saaga Muhammad te benn yéefar deewul fii ci réew mi nga xam ne jullit yee baax jullit yi mu ne histoire xamul ku gën a bon Muhammad allahu akbar allahu akbar allahu akbar yaa bon man na koy man na ko man de bi ma koy tontu dama ko yow du wax ak yow mu ne ma lu tax man na ko yow dooy tuur ndox doo wiisu xara ko loxo bi soo defee loolu ba ma fi ñëw ñu soog a toog waxtaan Muhammadu morom sallallahu alayhi wa sallam Muhammadu su defee loolu ba nag ñëw ñu soog a waxtaan foofu amuñu amuñu débat maak moom ah, waaw amuñu débat defarul ba noppi nga ñëw loolu defaroo ba noppi nga ñëw dem ci hôpital bi ñu encore te bu la kenn anesthésié na waaw. Ah. kon Mouhamed ñaata ci seen kilifa yi ñaata ñaata ci adduna bi ñu jàpp ñëpp flagrant délit seen adduna yëpp mooy tëddee xale yi am cinq ans douze ans xale yu góor déggalu benn jullit wax dañoo bàyyi noonu ni sedd ak yeneen ak yeneen ak yeneen te loolu nekkul lu ñu luy yokk doolay Seydina Muhammad ci kaw xoolal mbokk mi ba ci démb la ñëw jeudi n'est-ce pas vendredi vendredi ci ban waxtu bi mu jullee jumaa ba noppi la mbokk mi ñëw jóge Allemagne luy say tànk mu ne damaa bëgg a dugg ci diiney Muhammad sama papa yéefar sama yaay yéefar sama maam yéefar sama maam maam yéefar sama lépp yéefar waaye yàlla xamal ne ma dëgg ni dëgg mooy diine Muhammad falaa bëggoon tuubee ndax ci Allemagne waaye am na lu ma yëg ci senegal xam naa ni fi leer yàlla ni moo tax mu bëgg a ñëw fii tuubee fi ba noppi amee fi leneen leneen loolu mooy ñaan mooy ñaan loolu lu bëgg ngeen ñaanal ma ko damaa bëgg ngeen ñaanal bu mu génn ci diine Muhammad ba a ba yéen ñi su ëllëgee ma ëpp leen ci diine Muhammad xam nga ni kii am na pas-pas de te loolu daanaka weer wu jot ñaari weer nekk ñu def ko te yow xamal rek yi tuubal fii ñuy tuub yoo xam da nga ko yëg ñuy tuub cene ba rek Madina lew nañu seen nag ñu koy tuub dañ leen yëg Dakar nag grande mosquée de Paris ñu koy tuub nag Espagne nag Turquie ah, ñuy tuub ca Marseille yi dem di bët ak Madina Maroc na Tunisie na ah Philippines na ngeen ko fàtte Félix Nouvelle-Calédonie nag ak Las-Végas bu leen ko fàtte yooyu ci biir bagage la bokk il awaay fépp gaa yaa nga fay toog naan laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah te loolu yàlla moo ko digoon Seydina Muhammad ne ko wa yansuraka allahu nasran azizan dinaa la dimbali dimbali ku wér xool leen euh, sëñ Ablaye muqaddam yonent bi dafa ñëw ci ay mbokkam dafa ñëw ci ay mbokkam ne leen dama ñu waxtaan yéen xam naa leen adduna taxu leen dara taxu leen yéen li ngeen bëgg rek mooy nguur dama leen a bëgg jox benn mbir moo xamante ni soo leen ko yoree téye adduna ci seen loxo adduna yëpp ñu sukkal leen déglu leen mu baax lii la leen Muhammad wax dama leen ciy jox gratuitement ngeen yor ko adduna yëpp ñëw sukk seen kanam ngeen yilif adduna parce que seen di bàyyi seen dëkk yi di ñëw di ak ci yéen c'est parce que sirru bi leen yoroon léegi nag dama leen di jox kàddu bi jox leen sirru bi dégg na ko waaw loolu lu mu doon ñoom ñu yaakaar ni ab la Muhammad di indi wala benn potion magique wala benn bâton magique lay indi wala benn mbir Muhammad ne leen wax leen laa ilaha illa allah ñu ne ñu ne ko lii dafa tuuti kaddu bii rek mu leen wallahi doo ko jëlee di ngeen noot adduna yëpp dinañ sukk seen kanam ngeen bëgg cër ngeen bëgg dara ngeen bëgg nit ñi fekk ci leen ci ngeen bëgg ñu daw ci yéen di wutee lépp ci yéen bala ñoo wax jox leen bala ñoo ah, bala ñoo wax laaj leen lu ñuy def laaj leen ngeen nekk centre monde bi di centre monde bi di loolu ngeen bëgg ñu wax mun leen dama leen koy jox ngeen jël ko ñu bañ Muhammad ne leen comme yéen bëggoo leen jëloo leen maa ngi taxaw fii di ko woote ba keroog yàlla di dikkal dikkal mbiram gis nga daal di génn nag yàlla ne ko gis nga comme wax nga ak ñoom nii faalaw ñu la fasda bi ma tuumal fasda mu ne ko lu may def mu ko génnal ci mbedd yi demal ci mbedd màkke yi soo demee mu ne ko mu ne ko li ñu leen ñu bañ ko yow jël ko nga wax ko la ilaha illallah bàyyi kookee bu dund mu ne ki nga xamante ni su nekkuloon moom ñun ñëpp sawara lañ jëm mooy Muhammad rasulullah mu ne kon jamono su ko bëggee gaañ baa mu bëgg koo lor baa mu bëgg koo xas baa mu bëgg koo wax lu bon nekkul lu dul safara suy tàkk nga jël essence sànni sa biir soo yaakaar ni essence liquide la nga yaakaar ni liquide la comme ndox ndox su fekkee safara da fay nga yaakaar ni essence liquide la su fekkee safara dafay fay juum nga soo jëlee essence ba sotti ci biir safara say tàkk xamal ni safara sa day gën a tàkk kooku mooy Muhammad Rasulullah suñ koy gën a bañ di ko gën a di ko gën xeex nit ñi di gën a sóobu ca moom sallallahu alayhi ki yàlla feel nee na arab yi arab jéem jox li nga xamante ni soo leen ko yore moom adduna ñu yaakaar ni lu nekk mun leen mooy la ilaha illallah muhammadur rasulullah kàddu gi moo tuuti seen làmmiñ woyof ci seen làmmiñ gàtt soo ko bindee muy vingt-huit lettres vingt-quatre lettres ka gàttay kàddu gi ak woyofaay bi ci làmmiñ moo leen réeral fekk nii yoo oh, jaan tuuti na waaye dangar gaa nga ci mbir mi siru la du kàddu gi kàddu gi dafa am ruux ruux ba rek mooy Muhammad rasulullah <laughs> mooy Muhammad rasulullah te loolu wax naa leen ne leen démb maanaa rek la woon maanaa mooy mbir la woon mbir mooy nga am projet sa biir bopp te waxoo boo ko sax rek di nga gën a fonk kon projet bi am na waaye waxoo boo mu toog ba nga wax ko dégg nga mu toog ba càgg ñu commencé di dóor ay picc ñu toog ba càgg projet ba taxaw ba jariñ génn ca ba nit ñi di jariñoo njariñ la yàlla noonu la dafa sayyidna Muhammad dafa toog ba càgg rek bëgg bëgg créer Muhammad xoolal Muhammad nekk na yàlla lu mu lu mu bëgg rek am na innama amruhu idha arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun mu toog ba càgg xam nga bëgg na ko tudd na kun Muhammad am na kon wax na ko mu créer ko muy sirru muy secret mu toog ba caag gi daal ne sama secret bii de du ma ko bazarder du ma ko sànni dinaa yabal ñetti téeméer yonent ak fukki yonent ak ñetti yonent ñoom ñëpp ñu jiitu sama waa ji ci terrain bi baliser ko buur bi bala moo ñëw am na ñuy jiitu ñëw toog di ko xaar waaye suñu président yi ñëw rek di dégg motaar yoo dégg lool. gis dispositif de sécurité boo gisul woon gis garde du corps yoo gisul woon gis façon yoo gisul woon ñi jiitu woon mooy ministre yi ñooy yeneen fii président bi mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu defar yoon wi ñoom ñëpp ñoom ñëpp maam Adama alayhi salaam maam Nuux maam Idris alayhi salaam maam Chif alayhi salaam maam Yunus alayhi salaam maam Youssouf alayhi salaam maam Moussa alayhi salaam maam Isa alayhi salaam maam Ibrahima alayhi salaam maam Yaqub alayhi salaam maam Zulkifli alayhi salaam maam Ilyas alayhi salaam yeneen ci bu la neex tuddal ma gis na ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñoom ñëpp doonuñu woon wax doonuñu woon def doonuñu woon lijjanti doonuñu woon doxee doonuñu woon waxee doonuñu woon jëfee ci lu dul ci laa ilaha illa allah waaye la daloon gaa yi démb moo dal jamono déggoo leen ma la daloon gaa yi démb lu leen Muhammad waxoon lu leen waxoon waa Makka yi lu mu leen waxoon dama leen di jox kàddu gi nga xamante ni ci ngeen di moom yi àdduna yëpp ah ñu ne kàddu gi dafa waaye tey jii wax naa leen wax ji gis ni mu woy fay seen noor ñoom ñëpp dama ne déggu leen ma de dégg da ngeen maa déggu déggu dama ne dama ne ñoom yonent yi ngay dégg ñii ne cent vingt quatre mille ñii ne trois cent treize ñu yónni leen ñu ko ñoom ñëpp laa la wax yoruñu woon lu dul laa ilaha illa allah basiru laa ilaha illa muhammadun asalahu allah لا إله إلا الله محمد أرسله الله لا إله إلا الله محمد أرسله الله ليا وسلما على النبي بسر لا إله إلا الله gaa yi dem toj makkatul mukarrama toj madinatul munawwara ak fitna ya ak coow ya ak coono ya ak xat-xat ya ak métit ya xool leen fàtte xaju fi yéen ñëpp yëg ngeen ne saxaabatul kiram suñ daan noddu dañ daan wut ay tax lu mel ni ay leket dëpp ko ci seen gémmiñ ngir kenn bañ dégg la ñuy wax suñ daan jàng alquran dañuy laqatu suñ dem ci kër Seydina Muhammad fa mu nekkoon mooy daaru arqam daarul arqam ibnu abil arqam dan daan seen yitte na mu bari woon na mu méttee woon yëpp ñeen fukki jullit rek lañu woon muy trente neuf jullit Seydina Omar moo ñëw def leen ñuy quarante xam ngeen ni ñun ñii toog fii ñoo ëpp lim boobu àndoon ko Seydina Muhammad tey jii li nekk ay musulman ci Thiès rek ñoo ëpp jullit yu àndoon ak Seydina Muhammad gis ngeen de ngeen adduna ni mu doyee waaye yàlla fayee na ko Seydina Muhammad fayee na ko jamono fayee na ko tey si yawmal qiyaamate ku dem aljana moom la ku dem sawara moom la ku dem aljana moom la parce que ku ko topp dem aljana ku dem sawara moom la parce que ko mooy dem sawara qul in kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uuni yuhbibkum allah xool leen xool leen secret bi keroog junjoon naa ko ci benn jotaay man leen fattabi'uuni kooku mooy zahir bi waaye xaqiqa bi mooy fattabi'u bii bii baa ñaata la ci xaraf baa deux la yaay ñaata la dix dix plus deux ñaata la douze mooy laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah na soo ko bëggee topp nga topp ko ci bànneex ak ci naqar ci am ak ci ñàkk ci yëg ak ci ñàkk yëg ci feebar ak ci wér loolu julli mënu ko woor mënu ko azaka mënu ko dem makka mënu ko lenn rek moo ko mën mooy laa ilaha illa waaw soo feebaree ba tey jii mënatoo julli nooy jaamoo yàlla ci sa xol ci sa pas-pas pas-pas ba mooy laa ilaha illallah moo tax laa ilaha illallah gën a mat yépp moo tax yonent ne li ci li ma wax li gën yonent bi lu mu gënal moo gën afdalu ma qultu wala ma qultuhu ci yeneen téere yi ana wan nabiyuna min qabli laa ilaha illa allah looy def ci jaamu yàlla am na heure am na waxtu am na moment soo ko deful ci waxtu woowee baaxul aju màkka fi ne nii waxtoom jot na weeru koor na génn azaka waxtoom moo ngi ñëw dégg nga euh, julli inna salata kanat ala al mu'minina kon fi mu ne nii soo jullee suba amoo julli parce que suba jotagul benn jaamu yàlla moo amul waxtu amul heure amul temps dara mënu koo laal dara mënu koo taqal dara mënu koo dindi sooy wér sooy wéradi sooy moyok soo moyul soo baaxeek soo bonak soo nekkee ci yoon wi soo àggeek soo àggagul yëpp benn jaamu yàlla moo dul dagg mooy laa ilaha illallah loolu moo tax góor yàlla yëpp ngay ci téye ko xam nga li ma leen wax dafa neex ba mu ëpp moo tax mënoo leen ko dégg. Hmm. dama ne dama ne yonent yi jiitu woon ñoom ñëpp mane ne seen secret bu leen ko wëri mooy la ilaha illallah gars yi ñu wax ko nag wallahi bëgguñu sëñ koy wax nag seen secret mooy laa ilaha illallah Seydina Isa alayhi lu mu deful amul Seydina Muusa lu mu deful amul Seydina Ayyuba lu mu deful amul Seydina Yaquba lu mu deful amul Seydina Ibrahima alayhi salaam lu mu deful amul Adama ngi nii wàcc ci kaw suuf yàlla def ko muy baayu waa adduna yëpp yëpp yëpp aadama moom alayhi salaam secret bi mu yëre woon kaw suuf daan ci dox dan ci def léppam mooy laa ilaha illallah Idrissa mooy laa ilaha illallah Moussa moom la laa ilaha illallah moom la Moussa xare woon géej ga moom la xare woon géej ga moom la mooy ñett woowu mu jëloon dóor ko ca géej ga géej ga xar ñaari parti ña ña ña ànd ak moom jàll la ca des daal di gis nga secret ba mu yoroon mooy la ilaha illallah Mm. jaajëf baax na baax na baax na dégg nañ la mat na wallahi moom la ñu yoroon xool leen xam nga la xam nga xam nga lan mooy affaire bi dafa guddoon moo tax ñu doon ci laa ilaha illallah waaye dëgg dëgg dëgg dëgg mbir ma xam nga lan la da nga naan laa ilaha illallah ñoom loolu moom laa ilaha illallah Muusa Muhammadu déet <laughs> ay way way way way way way way way dégg ngeen ma laa Muusa rasulillah dégg nga laa ilaha illa allah muhammadu rasulu isa rasulullah laa ilaha illa allah muhammadu rasulu ibrahima rasulullah dégg ngeen ma sunna la ibrahima yonent la neel waaw yonent la yonentu kan la yonent yàlla la waaye yonent boo am na yonentam yonentu ibrahima kan la muhammadu ñoom seen secret loolu la woon dégg nga wax comme nag Muhammad ñëwagul suñu waxee ne laa ilaha illallah Muusa ak mu rasulu Muusa rasulullah ñu ne kii dafa def ana Muhammad mi muy wax dégg nga wax bi ñu yem ci laa ilaha illallah di ci def lépp nag Isa alayhi salaam danaan fekk néew mu raay bàmmeelam mu jóg xam nga lu mu daan wax laa ilaha illallah jugal ci laa bi jóg mu fekk gumba mu ne ko def ni laa ilaha illallah xoolal xoolal mu xool mu fekk ku la fañ laa ilaha illallah doxal mu dox Ibrahima secret bañ ko dugalewuñ ci biir sawara sax ba mu nekk fa nekk teraangaam laa ilaha illallah la ko yàlla wax loo moo nekkoon secretam ca biir moom la doon zikkar laataa ñu koy dugal moom la doon zikkar ba mu génnee moom la doon zikkar Seydina Yunus bu ko fàtte mooy ka nekkoon ca géej ga ah ah, ah. ñeen fukki guddi mu nekk ko ci biir géej ga nekk ko ci biir jën wa nekk ko ci biir lëndëmu guddi ga te ñetti gi lëndëm yi lëndëmu géej ga lëndëmu guddi ga ah ak lëndëmu ci biiru jën wa laa ilaha illa allah rom zikar ba lim ba matee jën wa daf koo gëq soo ko weddee dama ci surat saafaat yi yàlla nee nañu fa lawla annahu kaana min almusabbihin lan la yàlla wax yàlla nee na la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athun mu ne su nekkul woon ci ñuy wax laa ilaha illa allah la lii xew mooy labisa dina sax moom yonent yàlla yunus fii batnihi ci biiru géej ci biiru jën wa ila yawmi yub'athun ba yawm alqiyamati waaye bi mu ne laa ilaha illa allah jën wi moom xam na kuy allah dafa tiit ba daw génn ba ci tefes gi bis ko ko daal di génnaat de delluwaat ci biir géej gi xam na ni wax nag kàddu goo xamante ni moom la yonent yëpp jiitu moom lañ defee lépp lu ñu am Seydina ah, Seydina Ayyuba alayhi salaatu wasalaam Seydina Yaquba alayhi salaatu wasalaam may bàyyi Yusufa alayhi salaatu wasalaam Yusufa taaram ba secret ba mooy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ñoom ñëpp moom lañ yoroon doon ko liggéey ah jamono wax nañ leen ko waaye nag woyof na ci làmmiñ yi ki kay wax amul fanweeri at ki kay wax amagul soxna ki kay wax amul xaalis ki kay wax amul mbooloo ki kay wax amul daraja moo tax wax ja woyof waaye wax ja diis na sofyanke yi aarifina billahi góor yàlla yi wuli yi laqsa bi suñ ko déggee dañuy defaruwaat dinañ ne ah kii de wax na waxi jàmbur dugg na ci lu yoonam nekkul de loolu la ñuy wax de déggal waay loolu la wax dugg na ci lu yoonam nekkul déedéet juum nga duggul ci lu yoonam nekkul déedéet siru la siru ba mooy daw mooy dox mooy dem mooy jaar ci dënn yi heure bu son neexee mu do mu mu mu jël siru ba sànni ci dënn yokk doole ja muy taal jamono il faut que loolu am jamono nag dama ne lépp loo xamoon ni moo taxoon yàlla yónni yónni yàlla Muhammad wax sallallahu alayhi wa sallam lépp lu taxoon yàlla wàcce Muhammad ci kaw suuf rek xewaat ma mm-hmm. jamono dafa lëndëmoon comme couple yi insécurité am comme li xew Dakar bis bu ne ñu ne rey leen diw violé leen diw jamono dañoo demoon ba delluwaat nekkoon comme ay animaux bis bu nekk ngi ñu ne papa ji moo tëddee papa ji moo tëddee mag ji moo tëddee lox ndool loolu nit daan na ko def déedéet ñàkk kilif ceeb ñàkk yërmande yàq fo mooy yàlla jël àdduna def ko muy kër yàqante guddi yàqante bëccëg xërëm sunguf fas jat wax lu bon jëf lu bon fen wurut rambaaj worante naxante trahirante yii la jamono fekkoon dell yàlla toog ba jàgg dal ne muhammadu rasulullah mu ne ko labbayka mu ne ko wàccal ci kaw suuf ndax am na ñoo xam xamante ni bëgg naa a dem aljanna te situation bi suñ ci dul juddee sax ci ñoom ñëpp sawar lañ jëm te bëgguma ñoom sawara wàccal mais dama ne cinq cent soixante-dix la woon tey jii deux mille dix lépp lu yàlla taxo gisoon ba wàcce muhammadu rasulullah adduna ñu ngi koy dund waaye léegi ndax yàlla day wàcce waat Muhammad Rasulullah yéen laay laaj ndax yàlla day wàcce waat Muhammad Rasulullah te moom wax nañu ne maa kaana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa xaatiman nabiyyin yonent dootul ñëw waaye léegi kon lu fi def sirru yonent boobee sirroom du jóge ci kaw suuf sirru boobee nag heure bu yàlla xoolee jamono yërëm leen. heure bu yàlla xoolee jamono yërëm leen xool jamono ñëpp di waaxu di dem sawara ku ci nekk jël sa làmmiñ takk ci sa bopp di wëmmat sa bopp jëme sawara ay jaam taxaw di woote naan ñëw leen ñëw leen sama car bi sama bus bi sama avion bi aljana la jëm fekk bi yoo suñu dox ba ci yàgg rek jàdd juma leen jëm ñëpp yóbbu leen saara fees dell jamono yàlla dina jël siroom boobee defar ci ay dënn ñu nekkat comme la Muhammad nekkoon comme laa wax yorat sirru ba di ko doxal di ko wax di ko waxee di ko def di ko defee di ci jóg di ci tëdd di ci yeewu di ci naan di ci lekk di ci mere di ci kontaane di ci yëkkatee di ci wàccee di ci defee lépp ay nag toujours yàlla day nëbbu mbiram da koy muur te doomu aadama muur ko yomb na rawatina nit ku ñuul wala wala nit ku ñuul sooy lakk ci moom rek mu def la ko su lay niin di la di sooy lakk ci moom mu def la ko su lay niin di la yàq yàlla noonu lay nëbbi mbiram nag su ko defee ñi mu bind ci listam ñi mu tànnal boppam ñoom kese ñooy nekk ca yoon wa yàlla ci yàlla boole. ka defee yëf yaa ngoog secret moom ngeen di wax te wax naa leen ñu leen sante leen yàlla lool ñu lan la mooy man leen mooy yàlla day ñëpp lay déglu ñëpp lay dégg waaye du déglu ñëpp dama laa ilaha illa allah bari waaye benn rek moo ci valable benn rek moom la ci yàlla nga ban la du bii may wax de du bii ngay wax de du kee di wax de mooy bi muhammadu rasulullah wax dégg nga wax de benn boobu rek la yàlla reconnaître gis nga ku bëgg yàlla boole la ci ay gaayam da ngay fexe muhammad ne laa ilaha illa allah nga ne laa bul ji ma wax sa wax baaxul wax ji dëgg la wax ji dëgg la yiw na wér na waaye yow sa wax mënul dem parce pare woo yow teggin yi matul xam-xam yi matul laaf yi matul jikko yi matul ruu yi matul ruu yi matul na bakken yi tilim na xel yi tilim na yére am na sobe te yëgoo bi ngay tuur ndox am na yu toq sa tuba yëgoo ko bi ngay julli nga looy xalaat yooyu ay doye di la léegi nag soo bëggee sama borom dimbali la ah da ngay dem ci Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah ci moom ngay dem soo demee ci moom nga toog ci kanamam nga déglu soo ko dégloo su ne la ilaha illa allah la ilaha illa allah ko magee bu ko rusee bu ko kersawee suñuy wax laa ilaha illallah rek wax leen laa ilaha illallah yonent nee na sallallahu alayhi wa sallam yàlla yonent nee na am na ay moment yoo xamante ni ay niir lay yabal ñuy taw mu ne fu mu fu mu dal nag képp koo xamante ni taataan nga mu ne texe nga te dootoo texe di ba yomal qiyaama dégg nga ay moment kese la seen maam El Hadj Mouhamed Ndieguene danañ wax ne soo amee sa soro bu ko gëj soo amee sa tool bu ko amee sa sëriñ bu ko gëj mu ne sa soro doo ko gëjee ku la ëpp doole dina ñëw def loo mënul nga ñàkk ko te mën naa am soo ñëwoon ataay rek ngay joxe. su ñëwee gerte jàpp ko mu dàq ko dégg mu ne sa tool du ko gëj ndax sa tool doo ko gëjee soo ñëwaatee doo ko xamee ndax mu ñax mu ne sa sëriñ bu ko gëj ndax mu ne mu ne sëriñ bi am na ay minutes wala ay secondes wala ay tiers wala centième de tiers wala ay heure wala ay bés wala ay weer wala ay jamono yoo xamante ni soo ñëwee jarul mu lay jox tur jarul mu lay liggéeyloo dalay xool rek nga defar nga dootoo yàqu dalay xool nga defaru te dootoo yàqu xool bi ñaar la da ngay xool bëtu cofeel moom mu xool bëtu yërmande ñu ne ko maam firil ñu ko ndax loolu dégguñu ko nan ngay sa morom xool ko rek mu def mu nga nga defar dodootoo yàqu mu ne mu ne mu ne mu ne xam ngeen rab woowu ñu ne uu soo demee ci kër ñu mënul di nga ko fa fekk uu yu mag yi ñu ne ko waaw mu ne gis ngeen koo ki wee na ñu ne déedéet mu ne ndax amuli doom ñu ne ko en ah kay mu ne waa doom yi ni ñuy nampee ñu ne ko ñu xamuñu ko maam mu ne doom yi ku xiif da ñëw ba sa ndey nga xool ko soo ko xoolee suur allahu akbar soxna yi kooku moo leen dàq nappal de sàmm liir yoo xamante ne dañuy matt ween dañuy matt ween war nga feral leen ñu bañ na duñ fer liiru u su xiifee wala mu mar day ñëw ba ci kanamu ndeyam monat yi xool ko ndey ji xool ko mu suur bay jeex alaaji Maodo nee na nee na loolu yàlla moo ko def ci u ngir nit ñi mën a gëm li mu def ci jaamam yi wa tilka lamsaalu nadribuha linnaasi la'allahum yatafakkaruun mu ne am na ci jaamu yàlla yoo xamante ni soo ñëwee ci yenn certes yi wala seconde yi wala minutes yi wala heure yi wala bis yi soo leen xoolee defaru soo ñëwee ñu la ah diw na def gis nga kàddu yooyu génn leer la dugg na sa biir xol defar ko dugg sa ruu raxas ko dugg sa defar ko nga nga nekk lu ñu te ko loolu ni ko yàlla defee ci jëmm yi doomu aadama yi noonu la ko defee ci place yi noonu la ko defee ci jotaay yi jotaay bii ci la bokk maa maa ko wax. dëgg la waay dëgg la ah xam nga dëgg la waay ci bokk <laughs> dégg la ci début bi lu ma lu ma doon lu ma ñaan yàlla lu ma yàlla ci début bi nekk ku fi ko. nangu na ko xam nga rabbil alamin xam daa kontaan. subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah zahir ak ci baatin su ko defee li ci def kon mooy góorgóorlu yàlla fóot na suñu bàkkaar yëpp fii kenn du fi jub di yóbbaale benn bàkkaar aha wallahi kenn du fi jub di ñibbi di yóbbaale benn bàkkaar yàlla jégal na ñëpp yàlla baal na ñëpp yàlla suturaal na ñëpp fi ni ku ci defoon ay fecc fecc sax xamal ni yàlla suturaal na la ko du ko wane fii du ko wane sa biir ba mel yow ma xiyam du ko wane yàlla defal nañu loolu ñun ñëpp fi fi teew rek yàlla ku bëggul waaw am nañu bëggul am nañu bëggul bul jël ñun bëgg nañ ñun <laughs> man de bëgg naa yii bëgg naa yaa nañ ko muurloo ñu ñëpp su ko defee nañ bëggoon ñu ñëpp ñu jàmm yàlla nawul yàlla pomp yàlla bëgg yàlla téewut yàlla sax ci ndigal ni bàyyi ay góorgóorlu ci bëgg Seydina Muhammad góorgóorlu ci topp Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam góorgóorlu ci suñuy wéyjur góorgóorlu ci suñuy wéyjur góorgóorlu ci suñuy wéyjur ñi seen wéyjur yi dund am nañ chance nañ góorgóorlu ba ñu gërëm leen ñi seen wéyjur jiitu nañ def ni ñoom taala ni ñoom maam góor ni ñoom seen Maalik ñaanal seen wéyjur ku ci julli def sa lixlaas yónnee say wéyjur def say salaat fatiha yónnee say wéyjur def say kaamil yónnee say wéyjur su ko defee loolu duñ ci saxee ñun ñëpp dara jax soo leen gisee ñu waxtaanee nii ñaari mbir moo benn mbir mu njëkk bi mooy jamono dafay dox te yéen ñëpp yéen ñii toog fii ak ñi dégg rajo bi yéen xam ngeen ni ñëpp a jom ni ñëpp a jaaxle ku jaaxlew rek doo ci jamono ji li mu yàqoo te jamono sax yàquwul waaye nit yi jamono ñoo yàq waxin la ci mooy ci li mu feesee dëkk bi caaxaan ji ni mu feesee dëkk bi pomme ni mu feesee dëkk bi jeunesse bi ni ñu dëddoo yàlla dëddu Seydina Muhammad nga xool ñii di daayira bi toog fii di wax ak lu baax ak soo génnoon léegi dem fële ci ginnaaw xaw ma dootala njëwa xaw ma Sirène Marina lañ koy wax xaw biddew bi xaw ma jant bi xaw bul dem nag Dakar soo fa demoon di nga xam ni liggéey bi des na dëgg la am na ñu bëri. mu ne tukulóor yi bu leen dem tukulóor yi bu leen dem waaw mbokk tiijaan yi tiijaan dañuy di lekk tubi rek bu dem set yi dégg set yi dem am na ay yu ñuy waaye Tati léegi su fekkee ñun tati ñu yi. ma kon euh, soo demee Dakar dem Nirvana wala nga dem Cosaan wala nga dem Pentini wala yëngu leen wala soo demee di gis ni liggéey bi des na yéen ñii yéen ñi nii mucc ngeen yàlla bëggal na leen boppam waaye seen morom yaa ngay alku yéeg gaal goo xamante ni fi muy tere mooy sawar. xool leen am nañ benn émission bu bees bu ñu génnee Dakar na na door faa allahu akbar kabira Dakar na door faa Dakar du nelaw Dakar la yanaamu aw la tanaamu Dakar na door faa te nit ñi wane ni na door faa pourtant Dakar na door faa dëgg la Dakar na door faa am na ñoo xamante ni ñoo ngi fasante nag yàlla war julli juróom-ñaar fukki raaka am na ñoo xamante ne ñoo ngi jaayanteeg yàlla ngir jot ñett ci juróom benn junni ci salaatu faatiha balaa fajar jot am na ñoo xamante ni ñoo ngi jaayanteeg yàlla dinañ toog juróom-ñaari fan duñu lekk lu am ruu ñoo ngay woor ñoo ngay naafila ñoo ngay jaamu yàlla am na ñoo xamante ne ñoo nga jaayanteeg yàlla seen soxla yeen daan àndal tàggali koog ñoom ci guddi googu ne dootul mooy yàlla mukk am na ñoo xamante ne ñoo ngi jaayanteeg yàlla dem jëli wér bi am na ñoo xamante ne ñoo ngi jaayanteeg yàlla dem jébbalu ji am na ñoo xamante ne ñoo ngi jaayanteeg yàlla dootul fo am na ñoo xamante bu ci guddi googee guddi googee guddi googu mu wax ne Dakar na door paas yow wanoo ñu loolu de wanoo ñu gàmmu de Dakar na door paas am nay na door ci guddi gi Dakar na door paas am na ay cant Dakar na door paas am na ay waxtaanu diine Dakar na door paas am na ay mbokk yu defaroo seen biir ci guddi gi. Dakar na door paas am na ñuy naafila Dakar na door paas am na ñuy zikkar Dakar na door paas am na ñuy wute jege seen borom. yow nga ñu Dakar na door baax dem ci boîte bi ñu wan ñu lu man ñetti junni ay jeunes ñoo xamante ni ñun ñëpp koo ci gis Muhammadu la tudd wala Abdullahi wala Aminatu wala Ruqayatu wala Fatimatu wala Xaadimu wala Tijaanu wala Maliku wala Fallu wala Moodu ñoom ñëpp ñu nekk góor ñi ak jaxas jigéen ñi ñëpp jigéen ñi futteeku ba def saati ñeen góor ñi ñoom ñëpp ku nekk check down wane la ngay jiital di wangar wangar ba pare Dakar na door maa ngi maa ngi fii ku fi ñëw da nga da ngay texe ku jógee Dakar ñëw Thiès Kër Ma Alaaj da ngay texe billahi wallahi wa taala mat na kon mbokk yi nañ góorgóorlu nañu fexe bokk ci <laughs> ils ne dorment pas pourquoi tatajaafaa junuubuhum anil madaaji' alxuraan wax nañu ko mu ne am na ñoo xamante ni il na door bu baax pourquoi pourquoi parce que nee na seen wet yi ñoo ñoo jéppi lal parce que jaafa junubuhum seen wet ma seen wet yi ñoo ne lal bi jéppi naa la su ma la toppee yow lan du ma am benn jëf yàlla du ma jege Muhammad du ma am leer du ma defaru yow lan du ma la toppee wàcc naa la fi yow lan jéggi la jéggi mbàjj jéggi ventilo bi dem songu ndox mi raxas sa yaram ba mu set songu ndox mi laaplu songu sa yére yu laap daal di jël sa loxo sànni sa kaw allahu akbar julli ñaari rakka songu alquran bi jàng tuuti sa xol fees na nga fàttaliku bàmmeel xalaat yowmal qiyaama ma ngoog waaw sa yaram daw na nga jooy waaw su jóot sujjóot rukon sujjóot rukon mongok sujjóot rukon ba am say rakka yu mat sëlmal jël sa course tudd yàlla tudd yàlla tudd yàlla ba ba yëg ni yàlla rek a fi nekk doolu ci lañ ko yëwoon julli ci yeneen ci bi ba xam ni lii ngay def nii Muhammad moo la ko jox ñu ne ñu ne allahu akbar nodd nga jug yeesalaat sa njàpp songaat naafila yi songaat sikkar si songaat jaamu yàlla bi bañ ne bismillah ñu julli nga daal di waaxu dem jàkka ja sa moroom yaa ngoog tëdd di nelaw sa morom yaa ngoog di jël seen deuxième souffle nelaw yow nga jóg wuti yàlla sëñ bi il ne mu pas ñoom nee nañ Dakar na dort pas seen sëñ Mor nee il ne dorme pas il ne dorme pas yaa ne na dort pas sëñ Mor ne dorme pas xoolal fata jaaba junubuhum bi lu yàlla ko yàlla def il anil mabaji am na ñoo xamante ni duñ nelaw wallahi duñ tëddee sax seen yaram ya ak seen bët ya mooy nelaw waaye seen xol ya moo ko branché wu ci yàlla mooy ñun yàlla ci yàlla defal yàlla ci yàlla taxal su ko defee yooyu yëpp ay santation la ay naxekaay la nañ góorgóorlu ci yàlla nañ góorgóorlu ci yonent bi yonent bi ci suñu diggante ak suñu bopp bu ñu fo bu ñu folu bu ñu caaxaan bu ñu ànd ak bu ñu tux bu ñu tuxantu bu ñu jigéen bu ñu jigéenantu góor jigéen ñi bu ñu far bu ñu farantu bu ñu def benn doy nañ tàmm suñu bopp ñun ñëpp ku ci góor am soxna nga téye ko bu ñu ko yàlla bëggee ku ci jigéen di sëy nga téye sa bopp bu baax téye say njaboot téye sa góor borom kër bu ñi amul soxna nañ téye seen bopp ku ci mën di téye sa bopp na nga woor loolu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam wax jigéen ñi ku ci nekk góorgóorlu muñ mbir mi du dara xam nga kii mooy première partie waxoon naa leen ne ñaata mbir moo tax may ñaar benn bi mooy loolu mooy ñun ñëpp ñu bokk wa man nafru illa min indillah te yonent nee na as-sabru la ya'ti illa bil xayr nee na muñ di indi lu dul lu dul yiw mooy mooy yiw li tax xam ngeen ni ba ma gëjee wax ci la ilaha illa allah yàgg na mook sunu maam Cheikh Ahmed Tidiane ñooy dama ne woon fii yëpp six mois dootuma ci wax gis ngeen bi ma waxee ci laa ilaha illallah li mu li mu ñu indilaat ci fitna kon dañ koy ajaat doole ci yeneen six mois at doot ma ci wax laa ilaha illallah dañ koy bàyyi seen bàyyi ba ci kanam noonu la lépp laa man maa ko lépp laa ilaaha illallaah su fekkee lépp laa ilaaha illallaah soo ci soo ci waxtaanul suñ la xoolee gis laa ilaaha illallaah soo ci soo ci waxul soo ci suugul waxoo ci defoo ci dara soo ko ajee même cent ans wala à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 yàlla yàlla محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم jërëjëf kon beneen mbir mi mooy li ma leen di dénk toujours rek wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabri muy góor ñi ak jigéen ñëpp nañ góorgóorlu di muñ li li tax ma leen di wax loolu dafa am un exemple vivant et proche bu ñu am mooy alxamis bii nii ñu jëm ñi ci ëpp ci waa Safinatu yëg nañ xew-xew xew-xew bi lan la borom kaala gu rafet ji borom kaala gu rafet ji mooy takk soxna ku muy takk ab faqiira bu ñuy wax soxna ku na waa ji nee na ko euh, xam naa ne loolu foog ma set gars yi ñu dem ci saafu bu rafet ndax ndax waa ji nee na ko yow Mbaye Fall Ndiaye yaa yaa yaa teg di Barcelone xam ngeen Barcelone mooy ku gañe nga daal gañe nga daal américain bi ndul wër yaa ko teg bi tabarkallah xam nga ci karkat xam nga kon dofuñu nekk te ñoo ngi ah soxna kuna fakiira bu mag la taalibi la ñu muy organisé woon conférence bii ci koor bi ci la bokkoon ci taalibi lañ bokk kon fa tabarakallah santati ya santati nan yàlla ndax muusu kër gi lekkati na ci ginnaaw kër gi ah sëñ bi nee na na na dëkkee noonu muusu kër gi daal nañuy lekk ci ginnaaw kër gi muusu kër gi nañuy ah nañuy lekk ci ginnaaw kër gi léegi nag muus mu mag yaakaar naa muus ñu gën mag ci muus yi lekk na ci ginax yi ci gën a suur kañe sax la jël moom moom jël ginax far tabarakallahu kon safina si yëpp ñoo ngi bëgg di kontaan ñun wax naa toujours ne ñun suñu feet soo gisee daayira bi soppeeku rek kanam yi soppeeku nga gis nit ñi yëngatu kontaan rek nit jël na jël bi baa nit jigéen muuru baa ku bokk ci daayira bi ngay jigéen ñu may la nga xam ne mucc nga ci lépp luy sàq-sàq ñu fekk la sa kër ci sa wetu ndey ba teral la ñu maye la ñun daanaka suñu la mayee sax soxlaatuñ ci yow dara parce que loolu lañ bëgg ci yow sàmm la téye la nga xam sa xam sa valeur ba xëy ñu ne alxayri soo amee xolo bàyyi laay rek xamul sax yow fi am la ñu yàlla di ñun du fii am nga jëkkër dama sëy su la bàyyee la ngay ñëw mu gën a neex su la bàyyi wul nga toog mais rëcc nga te yeneen morom ñuy ñëw rëcc ko defee loo bay nekk nirvana ak euh, ak cosaan ñu def seen liggéey ñu ñu def suñu liggéey c'est ça yii c'est des centres léegi suba yéen ñëpp seetaan ngeen di jale bi centre Newcastle ak Barcelone gis ngeen seen centre yi xale yi ndaw yi ñu leen di former Messi nii di toj àdduna nga xam ne seen tànk mi dafa am loxo tànk dafa ànd ak loxo bii dóor nii loxo bi mooy xaw a defaale ñu bal si ci centre Barcelone la génne moo tax nangu la dem fenn Barcelone la ko formé ñoo ngi def ay milliards di ko def ci xale yi pour former leen ñun amuñu milliards waaye sunu baat yi ak sunu jot ji jox nañ ko yàlla ba nga ma xiyam ko defee mbirti boobu lañ am sëñ Mbaye Fall Ndiaye mi mooy takk soxna si jàkkay cité El Hadj Ahmad Baro ko defee sax foqara yëpp nan dem foofu fee foofu dellu nit kenn absent ku ci absent doo ci nga xam jabar lu leer laa leen di wax ku dof dof lu amoon ngant bi yéex quatre heures nañ fees dal jëpp jàkk ja weex ko fur toogal ko fekkeel ko mu nekk ci gërëm di bëgg ñun ñuy def ñaan la su ko defee suñ paree ñëpp ne kar woowandoo ko ne ko suñ bay am nga soxna te sax moom am na soxna yeneen bi maye na lu nekk jaaro sax maye na ci jabar moom nag li gën lépp lañ ko may jaral xam nga la laa ilaha illa ci jur ndey jabaram sama ndey bi mu jugee Makka ñu koy njanale la mbay ñii taxaw ci diggu mbooloo di yëkkati laa ilaha illa yaay jabar ji ne ko daanu jël jooy jooy ca saalu alaaji Muhammad Ndieguene la ba pare daan ne mbay mii may naa ko ku mii ci barke laa ilaha illa allah ci naa ko comme loolu def naa ko suma diggante kam borom yàlla feere na ko maa ngi ñaan yàlla ci barke doole laa ilaha illallah mbay baal njaay yàlla takk ku na ay waaye jabar ji bu ko amoon jël jabar ji mais fan la am wax leen ma wax ma ko jabaru laa ilaha illallah sëñ mbay baal moo ko jëkk am safinatul fuqara ilallah waaw waaw waaw c'est ça. jox na ko waaw xam nga waaw safinatul jox na ko xaalis bu bëri ñun ñu joxe ay deux cent mille ay trois ay cinq cent mille ay. bëri la ko jox jakaw lu jël bëri bëri. liggéey ñu jox xaalis ba mu doy. te nag te nag ñun fekk am na benn secret bu ci am. boobu fi ne nii bi ñuy joxe ci mbooloo mi ñu ne naan ah enveloppe baa ngi nii ànd ak portable Euh, sept cent cinquante mille ak enveloppe bi ak ak kii bi portable bi xam nga loolu la ñuy wax léegi nag su soxla si ñëwee ci pet hmm? nga génne trois cent mille may ko ci pet ne xam nga loolu ñoom bàjjen yi ñoo koy séddoo ñoo koy jël mais gis nga soxna sa kii ku jigéen du ci am ñaar dërëm maire yooyu koy jël jox nday kii nday mbaxana ak nday ginnaaw ak bàjjenu xaw ma lan ak lan ak kii <laughs> ak yooyu la ñuy def di ko séddale ba càgg daal ne ah dara jeex na xanaa ñu jël ko ci ñi utal noonu la ñuy def su ko defee nag léegi waa Safina si ñoom suñu paree dañuy jëlaat benn cinq cent ci pep ne la am jëlal su la neexee nga wut almet taal yaa ko moom parce pourquoi que bi sa moroom di lambar lambar di taxawaalu di farantu di jaar fu nekk yaa toogoon mun ci sa wetu nday maa ngi tere li oh, bëgguma koon wax nag mais il faut que ma wax ko parce yi commencé nañoo dem te dootuñ taxaw ñoom la fi ah am na am na mu noppi am na waaw waaw kii la ñoom ñëpp ci yoon bi yal na yàlla barke lépp kon jeudi bi incha allah ñu lañ ñun ñëpp ñu bokk ñaan yàlla barkeel jotaay la defal leen sutura defal leen xéewal defal leen wërsëg jur ci ay njaboot yu barkeel yu yoo xamante ni ñëpp kenn du leen yàq yàllaa leen yaral boppam def ñun ñëpp soldat yéen ci sallallahu alayhi wa sallam Ahmad Tijani nga xamante ni dañuy jub rek nekk siraatul mustaqim ñoom ñëpp nekk ay fuqara wuti yàlla rek wuti ngërëmul yàlla yàlla yàlla def ko yàlla bu ne nii benn njaboot tiital ñun ñi fi nekk ñëpp yàlla defal may soxna yoo xam ne yàllaa ñu ko tànnal xam nga ni la laa ko mu tànnal jabar am na jabar na ni kii ñàkkul dara na lu nekk ma tiit ma ne ko ndax mu ne ma parce que na laa ilaha boo xamante ni yow ci ngay ci ngay tax at mi benn nga fay dem benn yoon benn yoon xam nga jigéen loolu ku baax la léegi ñu bon ñi danaan la del ñëw ba a xam ne yaa fi nekk del ñëw sama morom yëpp dañ leen seet yow lox do lox doo ñëw yaay kan ban wér ban tuur ban sikar ñëwal baa toog looy laqatu lan la noonu la wala du noonu ah waaye ki nga xamante ni heure boo leen déggee sikkara tax heure boo leen déggee wuti faa tax heure boo leen dafa ñëw di liggéey euh, di defari bopp nga gis ko fa ngeen di gisante jeex na yàlla nekk seen diggante di gérer seen diggante defoo ca waxoo ca jéemoo ca rek jéemoo ca man mii laata moo ko xam yéex na ñu bëri ci yéen dañ koy xam yéex na ñu bëri dañoo ko ba jaay dégg ne Mbaye Fall Ndiaye ku na yéen ñëpp noonu lañ war a góorgóorlu ñun ñëpp noonu lañ war a góorgóorlu seen maam laaj Mouhamed Ndieguène dafa am benn niveau bu mu yëkkati boo xamante ni képp ku war a baax foofu nga war a toog tëdd ba seen mën ko moytu muy ñëw nii nga gis dee nii nga gën a jege yomal xiyam gën a jege barsax ci àdduna daal ne ba ma amee juróom-ñaari at ba ma xàmmee sama loxo day jor xàmmee sama loxo càmmoñ ba tey jii mosuma fàttali ko moyen sama borom mosuma toog musuma faat waxtu julli musuma faat wér ba am cent sept ans ci kaw suuf loolu loolu lu lu mu ci wax dafa bëgg wax pour ñu gëm ko dafa bëgg taalibe yi daan dafa bëgg ñu way ko dafa bëgg ñu gërëm ko xam nga lu mu bëgg wax samay ndongo yéen ñi ma gëm yéen ñi wax da ngeen maa sopp yéen ñi wax dama da ngeen maa topp yéen góor ñi góor góor leen ba bu leen fo yéen jigéen ñi fexe leen ba bu kenn xam seen kumba kenn xam seen sër loolu la leen alaaj Muhammad di ngeen bëgg un exemple vivant moo ngi fii wax jooju moo ngi nii Cees la ko waxee Sénégal la ko waxee loolu man nii ñemuma koo wax soo ko waxee ci rajo balaa ngaa àggal benn jànq ne la da sàngara léegi léegi tout suite même soo amul sax ñu sosal la Alaaji Moodu wax na ko nag waxu ko pour puukare waxu ko pour ñu gëm ko waxu pour ñu jox addiya waxu pour ñu sukkal ko xam nga pour lan la pour ñëpp sàmm seen bopp dama ne soo sàmmee sa bopp ba amoo far ba wala amoo gel ah bañ ne da lamb lamb dem aljana moo gën lamb dem am jëkkër dem sawara lamb dem dem dem aljana ah diw bi ah moom kenn du fi ñëw ah, war nga ko defal ñaandi dañ moo bindal ko saafara moom kenn du fi ñëw pourquoi kenn du ñëw parce que daa muuru parce daa tàmm boppam parce que daa am personnalité tous laa ko dul bindal maa bañ bindu ma li yàlla bindul bindal ko saafara jox ko mu naan saafara yàlla mooy jëfe ndigal bàyyi tere nekk ci li yàlla bëgg yow nga bëgg wax naan lañ dafa umoo bindal ko saafara umoo defal ko ay ci sa tàngat tàngatuma ma ko bàyyi nag moom naan daa am faru rab daa am faru jinni amul dara ñu bëri amuñu amuñu dara ci faru rab amuñu dara dañ koy saafantaloon ngir tëj dëkk di gase jàpp ju bari dooluñu gisee ñu ndax wàllu lambar la me sooxee ah man de li ma àndal daa am doole li àndul ak dara yaay sa seytaane jubal nga toog xale yu góor yi tamit noonu koo gis muy la man sama rab daa bëgg daa fi saraba bon indi ko fii boole ko soo ñëwee du ma la jox saafara ma jox dara fii ngay toog rek gars yi kii yuuxu fii laay laay laa kii yuuxu ne ku jët daw xool leen am na benn soxna xam nga la la li li li muy àndal xam nga la ko doon bul demat ci daayira waa Safina guddi la koy feeñ naan ko gis nga su dimanche ba nga dem daayira daayira ñoom di sikar dama lay rey rab yooyu koy wax de soo fa dematee dama lay rey mu ne ko wax mu ne ko suñu wax laa ilaha illallah ay xali safara muy génn seen gémmiñ dama lakk sikar ci li muy def kenn xamu ko de seen feebar yi borom faru rab ak faru faru faru lépp ci yam yëpp ay dem yëpp kii kenn moo fi ñëwee taxaw si ay volcan moo fi génne di tàkk gémmiñ ñi ngay gis ni tufli si génn ay volcan la ay xali safara yu toll ni bopp ñay mooy génn seen gémmiñ yi lu fi taxaw lu dul yàlla dañ koy def baa nga ñëw tuub xanaa nga ñëw def def ni sa morom yi rek ah jinni def ni sa morom jinni ñëw toog fii bopp fee waa kay jikko toog ne wër fii yëpp du ne laay laay laa nga ne laay laay la baa nga ne mucc <laughs> ah waaw yéen dafa leen bu courant bi coupé xam ngeen ni riir moom du ay nit kese waaye waaye waaye waaye na nga xam ne dëgg waaye soo gis soo déggee riir mi ba ñetti fii soo gisee mat ñu sax cinquante personnes nga xam ne loolu du ay nit kese waaye ah xam ngeen ko waaye lii riir xam ngeen loolu du ay nit kese waaye nañoo xam ne dëgg loolu du baati maanaam moo ko rek du baati zahir la moo ngi nii suñu newoon ca kër seen bët yi rek ngeen def seen bët yéen ñëpp bët ya xaw kii tuuti muuru tuuti te muuru bi pour ngeen mën a rek nekk nit mën a xëy def école jàngi mën a am jabar mën a am doom moo tax ñu nëbb leen ko mais nii rek ngay def nii rek euh, nëb nga di daanu di ñëw di tuub di wëlbatiku yëpp waaw di ziar di joxe addiya di jël wér bi ñu leen di ñaanal ah noonu jub rek baa ne mut baa rek ñorendi la deret ji tiit ñëpp tax la ko wax ah noonu la loolu du bàcc loolu saa yéene moom ñu ah c'est ça kon yal na yàlla barke lépp suñu sëy bi ñu yal na yàlla teral ko yal na yàlla def ci xéewal yal na yàlla ubbi sañ mbay ubbi soxna ku na yal na guddi yal na mbay wax ne ay waay ku na ñun du may woon tax ko bu yàgg yal na ku na wax ne ay waay mbay mi du may woon euh, du di jooy guddeeg bëccëg may leen ma mbay waaw ndax xéewal ak ay teraanga xaalis yu bëri njaboot gu bëri yàlla ci barke laa ilaha illallah te loolu mu dal ci sëñ bay yaakaar naa ni bu mu duubee ko insha allah ñun ñëpp ñu yàlla soxna yu baax gën ci soxna soxna yu baax yoo xamante ni tabarakallah du ñu tiital du ñu dawloo ñu bokkam ñun suñu pas-pas mooy bëgg yàlla bëgg yeneen ba day ci àljana yàlla ko yàlla dafa lu joti nam ñoo ngi waaw imam aat journée bi le premier